الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون yawma yud'awna ilaa naari jahannama da'aa haadihi nnaaru allatii kuntum bihaa tukazzibuun afasihrun haadhaa am antum laa tubsiruun اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم فوقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا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 wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi woon ba tey ci <coughs> kitaabul amalu fi salaah moom téere bi nga xam ne moom wax al amalu salaah mooy jëf yi nga xamante ne moom la ñuy jëf ci biir julli maanaam mooy yi nga xamante ne maye nañ ko <coughs> ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu ma yajuuzu min at-tasbih wal hamd fi salaati lir-rijaal buntu li nga xamante ne moom mooy wax li nga xam ne dagan na ci sabbal ak cant ci biir julli ñeel góor ñi ñu gisoon ci hadiis sayyidina Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom moo nettali ci Yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu eh, yéexee eh, bi mu bi mu bi mu demee di woon eh, ngir lijjanti ab coow bu amoon ci waa banu awf moom <coughs> ci waa Ansaari radiyallahu anhu <coughs> mu daal yéex a ñëw moom Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ak bi mu ñëwee nit ñi doon sàbbaale ak Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu mu sante yàlla naka noonu gisul nañ ci baabu man samma qawman aw sallama fi salaati ala ghayrihim wajahatan wa huwa la ya'lam buntu ki nga xamante ne moom mooy di tudd tur yi moom mooy di tudd aw nit wala boog mu di nuyu ci biir julli maam di nuyu keneen di jaar ci turam maam di jàkkaarloo ak moom te fekk xamut ñu gisoon ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom la doon wax naan kunna naqulu at-tahiyyatu fi as-salati wa nusammi wa nusammi wa yusallimu ba'duna ala ba'd mu ne leen dañ daan nuyu dañ daan wax taataaya gi ci biir julli te dañ daan tudd turu nit ñi naka noonu tamit lenn ci ñun da daan nuyu ñeneen ñi ci def moo tax bi ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam déggee dafa daay wax dafa jàngale tahiyatu lillah taaya yi naka noonu tamit euh, gisoon nañ ci euh, baabu tasfiqu lin nisaa maanaam buntu yi nga xamante ne moom mooy buntu bi wane ni fettasu wala tàkk yi loolu moom pour jigéen ñi la loolu tamit gisoon nañ ci hadith sayyidina abu hurayrata radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne dana def ne at-tasbihu lir-rijali wa tasfiqu lin-nisaa maanaam di sabbal loolu góor ñi ñoom ñoo ko moom maanaam ngir fàttali imam bi ci juumee wala bokk ngir yëgle ne ñoom dañoo nekk ci julli bu fekkente ne dafa am kenn ku doon soxla wala bokk yi wax ak ñoom wala bokk koo xam ne da leen a eh, da leen a woo amma li nga xamante ne moom mooy ah, fettasu gi wala tàcc gi loolu maanaam wala dóor ci lupp yi yooyu yëpp maanaam pour jigéen ñi la naka noonu gisoon nañ ci hadith sayyidina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu mu daal di jëfandikoo jëmmi baat yooyu waaye mu am waaye waaye baatu tasfiiqu waalu tasfiiqu la ko rab la ko weccee mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne at-tasbiihu lir-rijaali wat-tasfiiqu lin-nisaa ñu tamit buntum ba baabu man raja'a al-qahqara fi salaatihi aw taqaddama bi amrin yanzilu bihi buntu ki nga xamante bi nga xamante ne moom mooy wax ci ki nga xamante ne dafa delluwaat ginnaaw ci biir julleem wala boog mu daal di dëgmal maanaam ci mbir ne dafa am mbir moo xamante ne moom moo wàcc ci moom ñu gisoon ci ma taaliq xadiisu sayyidina Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu ñu jële ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon ne ñaari wax la war la mën a doon benn bi mooy xadiisu sayyidina bi mu doon wax ne bi yeen sayyidina Abu Bakr jiitee julli wala boog beneen jiir julli bi nga xamante ne ci la yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon jullee ci kaw minbar bi di ci hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi muy wax ci bisub altine julli gu mujj gi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fekkee ak jullit ñi mu daal wax maanaam mi nga xamante ne noonu la sayyidina Abu Bakr ta'ala anhu maanaam daal di mébétee <coughs> daal di daal delloo ginnaaw mu ne fa nakafa Abu Bakr radiyallahu anhu ala aqibayhi maanaam mu daal dellu ginnaaw waaye yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko déet taxawal maanaam loolu tamit gis nañ ko gisoon nañ ci baabun iza da'atil wala waladaha fi salah buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ne dafa am maanaam ndey joo xamante ne dafa woo doomam ci biir julli maanaam ndax daf koy wuyu waaw wala déet gisoon nañ ni li nga xam ne moom mooy li ci nootoon mooy ne du ko julli du ko wuyu ngir ne julli moom moo ëpp doole loolu yëpp wu comme li nga xam ne xadis bi nga xam te ne nag moom mooy wax naan képp ku sa wayjur woo ci biir julli na nga ko boobu maanaam euh, xadis mursal la boo xam te ne dafa defee wér loolu maanaam loolu tamit mu nekk loo xam ne mat naa bàyyi xel naka noonu benn kenn rek moom mooy ki nga xamante ne moom moo am jagle su la woowee ci biir julli da nga ko war a wuyu mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom rek moo am jagle sula la woowee ci biir julli moom da ko war di wuyu loolu tamit kon ñu gisoon ci xadis boobu nga xam ne mooy xadisu euh, Jurayj bi muy xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu muy nettali ci xadis Jurayjun rahib euh, euh, maanaam mi nga xamante ne moom mooy jaamukatu yàlla boobu noonu loolu tamit gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu di war a gis tey inchaa allahu taala baabu masxal xasaa fi salaa baabu buntu masxal xasaa laal ay xeer fi salaati ci julli maanaam li nga xamante ne moom mooy di laal xeer xam nañ ni masalan ci julli ajjuma comme niñ ko gise woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne man masal xasaa wal imaamu yaxtub faqad lagaa wa man lagaa fala jumu'ata lahu képp koo xam ne da ngay laal xeer yi fekk imam bi di xutba yow yaa bi nekk maanaam daal yaa ngi nekk di caaxaan di fo wala boobu di fàttaliku ci maanaam nekk ci leneen lu bokk te julli gi maanaam ajjuma ji te képp koo xamante ne da ngaa nekkem da ngaa mel noonu ci biir ajjuma bi maanaam di fo di perturber maanaam yow amoo ajjuma maanaam comme loolu gis nañ ko ci fa ci wàllu julli juma maanaam fekk imam bi di xutba ngay <coughs> laal xeer di ci fo wala boog yu mel noonu amma li nga xam ngir ne jumaa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam amul woon ay basang amul woon ay tapis loolu moom moo taxoon mu daal maanaam mu waxee noonu waaye léegi tam mu daal des nag fii fii nga xam ne li nga xamante ne moom lay wax moom mooy di laal xeer yi maanaam li muy tekki moom mooy maasale xeer yi maanaam su fekkente ne da ngay julli ngay maasale suuf si ngir ne suuf si dafa am xeer yoo xamante ne léeg-léeg moom lay am maanaam mooy xeer yu ndaw loolu mooy xafaaf maanaam mooy xeer bu ndaw loolu nag bu fekkente ne da ngay maasale suuf si ngir mën su sujjóot ngir xeeri bañ laa jam ak yu demee nekk noonu loolu lay wax fii nii ci biir julli li nga xam ne nag moom moo tax imam ma moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi fii maanaam mu mel ne dafa leen ne waaw kon lan mooy tontu bi loolu nu mu demee maanaam dafa bokk ci yi nga xamante ne def na ko maye waaye nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci sip gi ñu sip maanaam loolu ba mu des imaamu Maalik rahimahullahu taala moom gisul lu aay ci boo ko defee waaye nag ñoom ñëpp yam nañ ci ne képp maanaam sip rek lañ ko def waaye nekkul lu yàq julli kon lu ñu mayee la ci biir julli maanaam nit kii di julli euh, fekk day sujjóot mu daal di euh, laal li nga xamante ne moom mooy euh, suuf si maasale ko ngir maanaam bañ a teg bopp bi ci ay xeer yoo xamante ne yu tàng la waaye li nga xamante ne moom mooy tamit mbir moo xamante ne Seydina Jaabir wax na ko radiyallahu anhu muy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñun bañ ko jàmbatee li nga xamante ne moom mooy tàngoor wi nga xamante ne moom moo nekk ci suuf si maanaam moom bàyyiwul xel loolu sakaw naa ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam harra ramda afalam yushkina jàm jàmbat nañ ko euh, tàngooru maanaam suuf si ne ko ñun suñu julli suuf dafa tàng te ñu maanaam di jéem a maanaam nañu xool daal nu ñuy def pour bañ a voilà yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bàyyiwul xel jàmbat googu maanaam ngir ni julli moom daw ko war a def rek ak lu mënti xew moom faaw da nga koy daal def mu ne ñoom ni ñu daan def mooy dañ daan yar jël suuf <coughs> nëb ko nga xamante ne suuf su sedd lay doon bu ñu demee bay sujjóot daal di koy teg ngir mën cee teg seen jëf maanaam <coughs> loolu yëpp kon ñu gis ne <coughs> lu ñu mën a maye la li nga xamante ne tamit kon moom mooy li nga xam ne. maneefu ko maam ci buntu boobu kon def na ko maye donte li nga xamante ne moom mooy li noot ci waxi borom xam-xam yi rahmatullah alayhim moom mooy sib gi ñu koy sib ngir dugal gi ñuy dugal jëf yi ci biir julli gi waaye nag dagan na looloo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko indi hadith bi te lool mu ne qaala bil isnaad muttasil fi al kitaab ilayhi haddathana Abu Nu'aym te moom mooy al imam al Fadl ibn Dukayn al Mula'i rahimahullahu ta'ala moom di waa Kufa génn àdduna cent trentième année génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Shaybaan mooy ibn Abdurrahman at-Tamimi di Abu Mu'awiya an-Nahwi rahimahullahu ta'ala al-Mu'addib moom it di waa Kufa rahimahullahu génn àdduna cent soixante-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne an Yahya te moom mooy ibnu Abi Kathir rahimahullahu taala Abu Nasr Abu Kathir Abu Ayyub al-Basri <coughs> di waa Basar di waa Yamama itam rahimahullahu taala génn àdduna cent vingt-neuvième année <coughs> ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an Abi Salama te moom mooy Abu Salama ibnu Abdurrahman ibn Awf bokk ci fuqaha as-sab'a ci benn ci wax kan mooy juróom-ñaareel ci fuqaha as-sab'a rahmatullahi alayhim génn àdduna at boobu nga xam ne lu ëpp ci borom xam-xam Madina yi ci lañ génnee àdduna 93 jàpp 94 ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala moom mu ne haddathani Mu'ayqib moom mooy Mu'ayqib ibn Abi Fatima ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu di saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom waa madinatul munawwara la ala sakin afdalu salaatu wassalaam sahaaba bi radiyallahu taala anhu fii rek la imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadisam maanaam ci saxeexam maanaam ay xadisam yi nag ñu ngi ci kutubu sitta waaye fii rek moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala indee xadisam dootu ko indeete beneen mbir moom mooy sayyidina Mu'aaz bi radiyallahu taala anhu moom ci jamono sax ak sayyidina maanaam Mu'aaz sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu taala anhu maanaam doon na ko maanaam jege ñeloon na ko boppam waaye comme moom dafa dafa gaana woon moom mu daal di koy jege ne waaye nag mu ne ko bu doon keneen la du ma lekkandoo ak yow waaye comme li borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim maanaam lekkandoo ak koo xam ne dafa gaana loolu nekkut loo xamante ne lu aay la waaye maanaam di daw lekk ak moom maanaam loolu dinañ ko maye su fekkente ne maanaam da nga koo def ci anam goo xamante ne moom du waaye am maa di ko wan ne ko man bugguma lekkandoo ak yow masalan wala buggumay defandoo ak yow nangam ak nangam ba koy yëg loolu daf koy indil ak tiis ak njàqare loolu moom moo tax loolu moom dañ koy tere beneen bi nga xamante ne moom la moom mooy gaana moom mooy lèpre lèpre waaw Seydina Muawiya euh, euh, Seydina Muawiya sib radiyallahu ta'ala anhu bii tamit moom euh, mooy ki nga xamante ne jaaro bi nga xam ne mooy jaaro yenente bi sallallahu alayhi wa ci ay loxoom la waddee woon maanaam ci bi ur arif maanaam ci bi nga xam ne moom muy jamonoy Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu waaye wër nañ ko wër wër wër gisatuñu jaaro ba maanaam te ca jamono jooja ba jaaro ba waddee problème yi nga xamante ne moom moo dal xeetu yépp foofu la tàmbalee maanaam ci ak maanaam ci moom mii ci la jaaro ba waddee te histoire bi maanaam mooy comme fu mu xam nañ ko maanaam moom nag mi ngi génn àdduna ci li gën a siiw ci jeexitalu euh, xilaafa Seydina Usmaan radiyallahu anhu am na sax ñu ne ci jamonoy Seydina Ali maanaam ci quarantième année bi sax ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la làqu radiyallahu taala anhu moom nag nee na anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qaala wax na fi rajuli ci mbiru waay boo xamante ne yu sawwi dafa yemale ak turaaba suuf si maanaam fii imaam al-Bukhari rahimahullah dafa jëfandikoo baatu suuf te jëfandikoo <coughs> baatu xasa ngir ne xadiis bi dafa ñëw ci saxiixu imaamu muslim ci beneen riwaaya boo xamante ne foofu euh, xasaala baat bi jëfandikoo maanaam moom lañ jëfandikoo maanaam imaam al-Bukhari rahimahullah indi baatu xasa maanaam mooy xeer yu ndaw yi indi ko ci tarjuma bi xadis bi nga xamante ne maanaam riwaayam bi nga xam ne mooy wax suuf mu indi ko ci xadis bi ngir wane ne ñaar yëpp maanaam ñëw nañu waaye tamit kaddu bii man bu Buxaari day def loolu tamit maanaam day indi benn baat ci tarjuma bi indi beneen baat ci xadis bi ngir wax ne maanaam damaa indi bii ci tarjuma bi ngir bàyyi xel bi ma bàyyi xel baat beneen xadis bi nga xamante ne rot na ci baat boobu maanaam comme fii daf koy def te gis nañ ko tamit ci yu weex ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay faral di doxalee noonu beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom moo ci am mooy ne xeer suuf si maanaam day faral di am ay xeer yu ndaw tamit maanaam nga gis ne kon bu tuddee xeer maanaam mooy suuf si rek lan la bëgg a wax jubluwuñ ci maasale xeer yi ngir ne bu doon place la boo xamante ne ay xeer yi nee na maanaam bu boobaa maasale gi du am njariñ waaye fi muy amee njariñ mooy mu am suuf bu boobaa nga maasale ko su ko defee ñu mën a teg ci sa bopp ci kaw maam sa jë ci kaw suuf soosu loolu moom moo tax ñuy wax mu ne nag léegi waa ji nga xam te ne moom kon day yemale <coughs> suuf si xat xay suuf fi nga xamante ne yas jub lay sujjóot bi muy wax ci biir waa jooju noonu qaala yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne fekkente ne nekk nga fa'ilan di aju jëf fa waahidatan na nekk kon benn yoon maanaam mooy su dee da jëf maanaam mooy Eh, maanaam lim ci nam moom mooy su dee da ngay yemale maanaam loolu la ci nam ngir ne baatu fa faala moom mooy verbe bi gën a siiw moo tax sax fi'la loolu lañ koy wax moo tax alxuraan bi muy wax naan walladina hum li zakati fa'iluna maanaam nga gis daa baatu ne nga xam ne dañuy def azaka maanaam fa'iluna bi maanaam lim ci nam mooy dañuy génnee azaka di ko joxe loolu moom maanaam kon fa maanaam mu ne kon fii bu fekkente ne ah yow daal am na maanaam dem nga ba di ko def kon nag na nekk benn yoon waaye bu ñu def maasale maasale waat defaraat di jekki-jekkal loolu ci biir julli gi loolu yelloowul maanaam loolu moom moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci sibu gi nga xamante ne moom la maam lu ci ëpp ba mu def imam Malik rahimahullah moom aayalul benn yoon bi niki noonu ñeneen ñi ci des nag dañ koo dañoo jàpp dañ koo sib ngir yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne su fekkee da nga koy def maanaam li muy kii tekki mooy kon bañ koo def mooy li nga xamante ne mooy li gën benn maanaam te bu ne su dee da ngay def maanaam mooy kon maanaam mooy ne boo amul pexe nga koy def waaye am pexe ba pare di ko def loolu day nekk kon lu ñu sib ci la ñuy gisee li tax li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim sib ko beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom moo ci am mooy ne li euh, al imam Ibn Hazm az-Zahiri yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne maanaam boo ko yokkee boo ko defaatee beneen yoon li nga def du yàq si julli waaye def nga lu xaraam maanaam ñoom loolu lañu jàpp ci masala boobu wallahu a'lam xadis bi imam al-Bukhari fii rek la ko indi rahimahullah comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ne xadis Seydina Mu'ayqib maam moom ci boppam radiyallahu anhu benn yoon doomu lañ ko tudd ci ci saxiix bi imam Muslim indi na ko ñetti yoon xadis numéro cinq cent quarante six <coughs> imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro neuf cent quarante six imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro trois cent quatre-vingt imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro mille cent quatre-vingt-douze imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro mille vingt-six euh, imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro quinze mille cinq cent neuf quinze mille cinq cent onze vingt-trois mille six cent dix ak vingt-trois mille six cent douze kon dañ gis ne waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko te kenn ku ci nekk benn yoon nga ko indi maanaam imam Muslim ci ay maanaam day indiwaat ay riwaayaat ci benn xadis bi muy numéro 546 bi waaye dañuy gis ne kon ñoom ñëpp kenn ku ci nekk benn yoon rek nga ko indi ci sa téere bi euh, muy euh, maanaam waaye ñoom ñëpp indi nañ ko rahimallahu al-jamii mu tekki ne baabu basti basti sawbi fi salaati li sujuudi maanaam buntu baabu buntu basti sawbi maanaam tàllal euh, bi mbalaan mi fi fi salaatu ci julli li sujjóot ngir mën a sujjóot maanaam moom mooy di sujjóot daal di jël sa yére teg ko maanaam eh, eh, maanaam ngir mën si sujjóot rawatina su fekkente ne place bi dafa tàng wala boog mu takk wala yu demee noonu gisoon nañ ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam eh, ci bunt yi nga xam ne ñoom maanaam ci bu ci ci ci kitaab yi ñu romboon gisoon nañ sib gi ñu sib maanaam di faxas Euh, bopp maanaam di faxas li nga xamante ne moom mooy li di takk ci jë maanaam rawatina bu fekkente ne dafa taw bu fekkente ne dafa taw wala yu demee noonu maanaam mu di takk ci jë bi sib gi ñu sib maanaam ku koy faxas ci biir julli ji ñu gisoon ci ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa su géntoon ne maanaam laylatul qadri maanaam ne dafa sujjootoon ci jë bi dafa sujjootoon ci maanaam ban bi te loolu gisoon nañ ko maanaam loolu moom moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim sib kuy faxas sa jë wala yu mel noonu ci biir julli ji waaye boo paree julli ji moom mën nga koo daal di faxas te bu boobaa tamit kon ñu daal di fii tamit mu ne bu boobaa borom xam-xam yi rahmatullah alayhim li nga xamante ne moom lañu ci wax ci mbir mi moom mooy ne dañoo li gën moom mooy ñu daal di lal maanaam loo xamante ne pour ñëpp la maanaam ñu nit ñëpp di julli di teg seen jë ci kaw maanaam sijaada wala yu mel noonu wala boog ci mbalaat moo xam ne ñëpp dañ koy tegandoo waaye doo bàyyi wala boobu nga teg ko fekk julli ko waaye bàyyi ba nekk ci biir julli gi di lal di di teg loolu dafa nekk loo xamante ne dañ koo sip ci biir julli nekkut loo xamante ne lu gën la waaye nag bu fekkente ne waaye nag nekkut loo xam ne lu yàq julli gi la maanaam lu nu maye la ci biir julli gi wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab lay haddathana musaddad te moom mooy ibnu ibnu Musarbal ibnu Mustawrad al-Asadi al-Basri rahimahullahu ta'ala muy Abul Hasan di waa imam waa Basra rahimahullahu ta'ala dañuy eh, wax ne turam moom mooy Abdul Malik ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana Bishr te moom mooy Bishr ibnu Mufaddal ibnu Lahiq ar-Raqashi rahimahullahu taala Abu Isma'il mooy dàqar talam di waa Basra rahimahullahu taala génn àdduna 186e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Ghalib te moom mooy ibnu Khattaf rahimahullahu taala muy Abu Sulayman moom it waa Basra la rahimahullahu taala dañ dàqar talam dañ ko wax tamit Abu Salama ak Abu Ghaffan Abu Affan rahimahullahu ta'ala mu ne an e, Bakr ibn Abdullah te mooy ibn Amr ibn Hilal Abu Abdullah al-Muzani e, di waa Basra moom itam rahimahullahu ta'ala génn adduna e, cent huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Anas ibn Malik te moom mooy ibn Nadr ad-Damdam ibn Damdam al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi dul uznayni abu hamzata al-madani summa al-basri radiyallahu ta'ala anhu génnaat na 90 jàpp 93e année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci muksiruna yi juróom-ñaar ñi ëpp liñ solo xadiis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na kunna nekkoon nañ ñu salli daan julli ma an nabi ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fii shiddatil xarri ci tarru tàngoor fa iza saa yoo xamante ne nag lam yastati' amul kattan na kenn ci ñun an yu makkina ci mu jàppandal wajhahu xar kanamam minal ardi ci suuf si basata day daal di tàllal sawbahu yërim fa sajada mu daal di sujjóot alayhi ci kawam maanaam lool su nit ki demee ba mënatu la jàpp jàppandal maanaam xar kanamam ci suuf si ngir ne jébbi danga nga koo war a teg ci suuf si maanaam mu jàppandal fi nga xam ne moom nga koy teg nga teg ko ci bu baax bu mu dëgër mais doo ko ci cof comme nag doo ko ci cof da nga ko ciy teg teg bu baax bu fekkente ne da nga cee war a sàbbaal li nga war a sàbbaal na nga war cee boole ay ñaan te suuf si tàng jër bu boobaa li nga xamante ne moom ngay def mooy da ngay lal dara ci kaw bu fekkente ne daf laa fekk ci biir julli gi nag boobaa dangay ngay daal di jël sa yére rek nga gën ko tàllal teg ko loolu moom moo tax ku mel ne imam Ash-Shafi'i rahimahullah moom sibul xeetu doxalin wi waaye nag ñi ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim li ñu wax mooy comme lu ñu wax léegi maanaam mooy ne dañ koy tàllal d'abord maanaam dañ koy tàll dañ ko ci teg bu ñuy tàmbalee julli waaye dem ba ci biir di ko ci teg maanaam yokk jëf ci biir julli la te loolu noonu buñ ko xamee ci ci njaal gën maanaam foofu la ñu war a faggu fagaru balaa faju di jot loolu mooy li nga xamante ne moom la boroom xam-xam yi wax ci mbir mi rahmatullahi ala al jami' imam al Bukhari rahimahullah indi woon na xadis bi xadis numéro trois cent quatre-vingt-cinq ak cinq cent quarante-deux fii mooy fi mujj fi muy indi tamit xadis bi xadis bi tamit romb nañ ko jeex na dootuñu ko gisati insha allah imaamu muslim indi na ko xadis numéro six cent vingt imaamu abu dawud indi na ko xadis numéro six cent soixante imaamu at-tirmidhi indi na ko xadis numéro cinq cent quatre-vingt-quatre imaamu an indi na ko xadis numéro mille cent seize imaamu ibn majah <coughs> indi na ko xadis numéro mille trente-trois euh, imaamu ahmad indi na ko xadis numéro onze mille neuf cent soixante dix kon dañu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ suñu xadis bi ne kenn ku ci nekk benn yoon dong ko indi ba mu des imam al-Bukhari rahimahullah moom indi na ko ñetti yoon te bii moom mooy ñetteel bi mu ne baabu ma yajuzu min al-amali fi salaa baabu buntu ma li nga xamante ne yajuzu eh, dana dana dagan mi al al amali ci jëf fi salaati ci julli maanaam li nga xamante ne moom lay wax fii maanaam mooy bépp jëf boo xamante ne ci biir julli dana dagan su fekkente te loolu romboon nañ ci lu mel noonu maanaam mooy ne su fekkente ne damay julli ndax am na ay mouvement yoo xam yoo xamante ne daal ma ko may masalan tey ma am soxla lu demee nekk tey bu fekkente ne dafa am ku ma ku ma woo maanaam wala boo koo xamante ne dafa am lu mu soxla ma daal di koy junj joxoñ ko loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim daganal nañ ko naka noonu <coughs> yenn mbir yi nga xamante ne daal daf may deran ci biir julli ji comme masalan tey bu fekkente ne fii comme fi ma war a sujjóotee wala bu ma war a rukwaay maanaam faw ma dem ci kanam wala boog ma dellu ginnaaw yooyu yëpp daañ ko daganal ak yi nga xamante ne tamit yu aju ci yooyu la ak lu demee nekk masalan tey su fekkente ne dafa am euh, jiit boo xamante ne dafa ñëw wala boog jaan ma dóor ko maanaam lool tamit dana dagan su fekkente ne bëriwul mu mën ko dóor benn yoon wala ñaar wala ñaar yoon gën jaa bari loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullah daganal nañ ko beneen mbir bi nga xamante ne tamit daganal nañ ko ci biir julli moom mooy masalan mu am lu ma war a teggi ci sama kanam ngir mën a sujjóot wala mën na def li nga xamante ne moom mooy julli gi loolu tamit dina nekk loo xamante ne lu ñu daganal la wala boog ma daal di dox ngir mën a dugg ci beneen sàppe yooyu yëpp tamit ay mbir la yoo xamante ne yu ñu daganal la ci biir julli yoo xamante ne ay jëf donte ay jëf maanaam maye nañ ko ci biir julli lu demee nekk tamit rey teen ci biir julli maanaam gi gis teen nga rey ko ci biir julli loolu borom xam-xam ni rahmatullah alayhim daganal nañ ko naka noonu tamit lu demee nekk jàpp mbóot boo xamante ne day day wala yu mel noonu ak yenn yu mel noonu yooyu noonu euh, dañ koy dañ koy daganal ci biir julli waaye su fekkente ne tey masalan euh, xale la boo xamante ne comme niñ koy gisee léegi insha allahu taala ci kanam xale boo xamante ne daa nar a ci taal wala yeneen i mbir yoo xamante ne yu mel la wala loo xamante ne ay ay ay ak musiba am la boobaa damay daal di dagg gi ngir ne loolu dootul doyati waaye dinañ ci gis teqantal bi nga xamante ne moom moo ci am insha allahu taala ci biir xadiis bi ci biir xadis yi ci buntu yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw ci kanam maanaam buntu bi tegu ci buntu bi wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana abdullah ibnu maslama te moom mooy ibnu qa'nab al-qa'nabi euh, abu abdurrahman al-harisi di waa madina topp nekk waa basara rahimahullahu ta'ala mu ngi génn àdduna deux cent vingt-cinq année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa sallam ca Makka wax nañ ne tamit ca waa ca Basra la génne adduna rahimahullah mu ne qaala haddathana Malik te moom mooy ibnu Anas ibnu Malik uh, ibnu Abi Amir al-Himyari ah rahimahullahu taala al-Asbahi al-Himyari rahimahullahu taala gane adduna quatre-vingt-treize jàpp quatorzième année génn adduna cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di imaamu daarul hijra radiyallahu taala anhu ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an Abi Nadr te moom mooy Salim ibn Abi Umayyah al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu ta'ala muy Abu Nadr de waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam moom mi ngi génn àdduna cent vingt-neuf année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abi Salama mooy ibnu Abdurrahman ibnu Awf bi ñu gisoon léegi an Aisha muy ummul mu'miniina radiyallahu ta'ala anha soxna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al siddiqatu bintu siddiqa radiyallahu ta'ala anha annaha qalat nee na kuntu nekkoon naa amuddu doon tàllal rijji li lii sama tànk fii qiblati nabi ci qibla yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fekk moom yusalli mi ngi julli maanaam mu ngi julli ma tàllal sama tànk ci xibla bi maanaam di gis ne gisoon nañ ko ci ne mënef naa julli ci kanam ji jigéen naka noonu euh, mënef naa julli laal jigéen te du yàq sa julli du yàq itam sa njàpp maanaam yooyu yëpp kon daf koy tegtale ngir ne euh, maanaam fa isa sajara ndax saa yu daan sujjóot ramazan yi daf may daal di kobas nga maanaam daf may daal di kobas daal di may euh, def nii laal ma fa rafa'tuha ma daal di yëkkati ma daal ko yëkkati maanaam mu yëkkati sama tànk fa isa qaama su taxawee ma daal ko xaw ma laal ko maanaam kon loolu mooy wane ne jëf yi maye nañ ko ci biir julli maanaam loo xamante ne tey bu fekkente maanaam comme tànkam yi fii la daan su ma bëggee sujjóot da su daal bëggee sujjóot maanaam daf may kobas sama tànk yi ma daal di lem samay tànk rek ma daal di sujjóot su ma su yëkkati ko ma daal koy tàllalaat comme ça yu sujjóotaat mu ma kobasaat ko mu lemaat ko maanaam yooy ay jëf la yoo xamante ne nekk na ci biir julli gi waaye du yàq li nga xamante ne moom mooy julli gi moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daa di koy indi wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari indi woon na ko hadith numéro 382 ak 383 ak 384 ak 508 ak 511 ba 515 ak 519 ak 997 mu def dina ko indiwaat benn yoon insha allah waaye ca kanam lay doon mooy hadith numéro 6266 <coughs> imaamu muslim indi na xadis euh, bi juróom benn yoon ci xadis numéro cinq cent douze ak benn yoon xadis numéro sept cent quarante quatre imam Abu Dawud indi na ko xadis euh, bi ci sept cent onze ba sept cent quatorze imam euh, an-Nasa'i indi na ko ci cent soixante six ba cent soixante huit ak 755 ak 759 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 956 imaamu Maalik bi nga xam ne ci moom lañ jëlee xadis bi ci mu yoonu Abdullah ibn Maslamata al-Qanabi rahimahullah moom mi ko indi xadis numéro 308 imam Ahmad ibn Hanbal moom lu bare bari la ko indi kon dañ gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañu ko euh, ba mu def imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jami' na qaala bi isnaad muttasil fi awal kitaab ilay haddathana Mahmud te moom mooy ibnu Ghaylan al-Adawi muy Abu Ahmad wala boog Abu Muhammad al-Marwazi rahimahullahu ta'ala moom it ginnaaw waa Baghdad la rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna deux cent trente-neuf ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu na qaala haddathana Shababa te moom mooy Shababa ibnu Siwaar al-Fazari rahimahullahu taala muy abu abu amr uh, al-madaini di waa Xurasan uh, ginnaaw gi rahimahullah uh, moom mi ngi gane adduna ci cent trentième année yi génn adduna deux ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana te moom mooy Abu Bistaam Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ward al-Ataki di al-Azdi summa al-Basri rahimahullahu ta'ala mi ngi gane adduna 82 jàpp 86e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna 160e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne an Muhammad ibn Ziyad te mooy al-Qurashi al-Jumhi rahimahullahu ta'ala di Abul Harith di waa Basra di waa Madina ginnaaw gi mu nekk waa Basra ta'ala Euh, moom itam mu nekk imam boo xamante ne euh, imam bu màgg la euh, moom mii nag ñoom ñi solo ci moom maanaam mooy al-Harith ibn Muhammad ibn Ziyad al ak Abdullah ibn Nuh maanaam al-Jumhi maanaam ak Abdullah ibn Nuh taala maanaam mu ne Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu muy saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ëpp li musoloo ay xadis moom sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu anin nabi mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu nak moom kat salla julli na salaatan ab julli xaala mu ne inna shaytaana naka shaytaane arada lii daf maa gaaralal maanaam dafa ñëw ci sama kanam lii di julli mu gaaralal ma dégg nga waaye boobu euh, shaytaane dafa ne maanaam seytaane ba ñëw maanaam dafa xamut ne ci kanam ki nga xamante ne moom la ñëw dëgg-dëgg sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir ne su fekkente ne Seydina Omar radiyallahu anhu moom la seytaane di daw waxuma laaj yenente bi sallallahu alayhi wa alihi nga xam ne mbedd mu sey mu mu mu mu Seydina Omar radiyallahu anhu romb mbedd moomu seytaane yi dañuy tiit dañuy ragal jaar ci dem jëmmi mbedd moomu waxuma laaj nag yenente bi sallallahu alayhi wa na fa shadda fa shadda mu daal di tëral alayya ci man li yaqtaa maanaam ngir eh, mu fas maanaam ngir mu dog as-salaata julli alayya ci man mu daal di ñëw ñëw ne faw dafay daal di dog sama julli daal di ñëw taxaw sama kanam maanaam di eh, def ay benke ñenkeem nee fa am kanam yi mu jàppandal ma allahu bur yàlla minhu ci moom fazaatuhu maanaam fazaatuhu ci kanam maanaam dina leeral li mooy ma xot ko dégg nga ma ma daal koy xot moo tax mu am ci riwaaya um, boo xamante ne daf ne fa daatuhu fa daatuhu ma daal di koy jang maanaam ma daal koy bëmëx jang ko maanaam kon loolu muy ñaar ñaari xeeti riwaaya yi nga xam ne ñoom ñoo am ci euh, xadit bi mu ne kon nag fa daatuhu fii ma daal di koy xot mu ne walakat dëgg-dëgg maanaam kon loolu day wane kattan gi nga xam ne moom la doomu aadamam rawatina yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci mën a noot seytaane maanaam ngir ne jinne yi ñoom doomu aadama yi ñoo leen ëpp doole ñoo leen man moo tax ñoom dañ leen di mën a jàpp saa yoo xamante ne dañuy eh, dugg doomu aadama wala boog ñu mën maanaam doomu aadama day mën a jàpp jinne bu fekkente ne jinne ji dafa ñëw masalan ne day xeex moom par exemple wala boog day maanaam doomu aadama facilement mu jàpp ko ngir ne alxuraan rek day jàng bu koy jàng rek da koy jàpp moo tax seytaane yi nga xamante ne ay seytaane jinne lañ ñoom neex na ñoo jëflanteel ci buntu boobu maanaam mooy ngir mën leen a jàpp noot leen nekk leen waaye su fekkente ne nag eh, seytaane nit la moom moom da ngay jàng alxuraan moom mën na koo taree yow sax moom amul problème boobu eh, mu daal de yàlla nañu yàlla sàmm nee na walaxat te dëgg-dëgg waa giñ naa ni xamamtu maanaam mébét naa sax an uusi koxu ci mooy yeew ko ilaa saar yetim ci ab keno ab poto xattaa ah, mbete tus bi ngeen daal xëy fa tanzuru ngeen daal di xool yooyu jëm ci moom maanaam moom loolu mébétoon naa ko mais ah te tee ma koo yeew fii nii sax su ko defee yéen soo leen xëyee ngeen mën koo gis yéen ñëpp waaye nee na sa zakartu ma daal maanaam lool day wane ni nga xam ne dëgg-dëgg noonu la mbir mi demee et que bi sallallahu alayhi wasallam am na kàttan googu waaye tamit jullit ñi nga xamante ne dañoo topp tànk yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci di jàng alquran ngir mën a jàpp jinne yi maanaam rab yi nga xamante ne ñoom ñooñu ñoom ñooñu itam am nañ kàttan googu maanaam génne rab ci doomu aadama naka noonu mën nañ koo nag téye ko jàpp ko ak yu mel noonu bu boobaa tam mu ne fa zakartu waaye ma fàttaliku qawla Sulaymaan waxu sayyidina Sulaymaan alayhi salaam bi mu waxoon ne rabbi habli mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di maanaam ra comme ni mu ko waxee ne rabbi ighfir li wa habli mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab maanaam yow buur yow sama borom maanaam jéggal ma te hab rabbi yow sama borom kon jéggal ma wa habli te nga may ma mulkan nguur goo xam ne laa yanbaghi du yelloo li ahadin ñeel kenn min ba'di sama ginnaaw maanaam lool nag dafa bokk ci li nga xamante ne euh, li tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, daa di wax fàttaliku lii nii li tax moom mooy ne jamono yent yàlla Sulaymaan alayhi salaam moom mooy jinne yi dañ daan mën di maam dañ doon jaxasoo nit ñi nit ñi dañ daan gis jinne yi facilement maanaam ni ñu daan dundee comme nit nii ni ñuy gisantee noonu la jinne yi nit ñi tamit noonu lañ daan gisee jinne yi loolu ci jamono yent yàlla Sulaymaan rek la jagoo ngir ne jamono jooju noonu suuf si nga xamante ne foofu la jinne yi nekk maanaam benn la ci juróom ñaari suuf yi benn suuf si nga xamante ne ndax suuf si comme ni asamaan si amee juróom-ñaar noonu la suuf si tamit nekkee juróom-ñaari suuf waaye benn suuf bi nga xamante ne mooy suuf ak jinne yi loolu benn la ci suuf yi te ci juróom ñaar ci juróom ñaari maanaam benn la ci juróom benn yi moo tax suuf si yëpp fii lañ ne mais dafa am juróom benn yoo xam ne yooyu yu baatil lañ bi nga xamante ne moom mooy bu zahir bi mooy ñun bii ñu nekk waaye yeneen yi ci def nag borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa def kiiraay boo xamante ne dafa dox suñu diggante ak ñooñu loolu moom moo tax ñun duñu leen gis euh, te comme ñi nga xam ñoom itam duñu mën a ñëw ci suñu àdduna bi bokk fi loolu moom moo tax maanaam ñoom nag euh, foofu nag suuf soosu foofu la masalan Yaajuuj ak Maajuuj ñoom it dañoo am seen suuf ci benn ci juróom benn yi ñoom am nañ ci tamit seen suuf naka noonu jazira bi nga xamante ne mooy genre île mag bi nga xam ne ci suuf si la bokk bi nga xam ne foofu la dajjaal ne foofu tamit noonu la mel loolu moom moo tax ñenn ñi ci sahaaba yi radiyallahu anhum ku mel ne Seydina Tamimu Daari radiyallahu ta'ala anhu comme ni mu nekk ci sahih imam muslim moom jot naa gis loolu moom jot na borom bi subhaanahu wa ta'ala wuññil ko kiiraay boobu ci benn jazira maanaam ba mu gis maanaam benn île ba mu gis ki nga xamante ne moom mooy dajjaal boobu noonu ak ki nga xamante ne moom mooy euh, ki muy àndal mooy jassaas bi nga xam ne moom lay àndal ki nga xamante ne tamit moom mooy euh, euh, maanaam yooyu ay suuf lañ yoo xam ne yu wuute lañ yooyu nag noonu la def ba nekk juróom ne Euh, maam ngir ne euh, développement bi fii du palaasam waaye comme masalan fi nga xamante ne foofu la euh, borom bi subhaanahu wa taala di wax Zulqarnayni naan ilaa aynin hami'a maanaam foofu noonu maanaam nga xam ni asamaan jant bi foofu la war a lay teere ngir ne xam ngeen ni jant bi amul fu maanaam du teer du du nekk di so ci benn place boo xam ne bu bu ñu jagoo la mais loolu monde boobu noonu suuf soosu suuf soosu baatin la loolu moom moo tax waaye ci suuf sii la ne maanaam mu nekk benn bëtu ndox boo xam ne bu xonk la bu bu xonk foofu noonu laa am ay nit ñu fa nekk ñooñu zul ñooñu zul qarnay ni tase na ak ñoom maanaam moo tax zul qarnay ni borom bi subhaanahu wa ta'ala daf ko defal lu jafe moom mooy ne daf koo jàpp ci kaw suuf si comme mu waxee inna makkannaa lahu fil ardi wa aataynaahu min kulli shay'in sababa ñun dañ koo jàppandalal ci kaw suuf si ba pare dañ koo jox bépp mbir boo xam maam ñu jox ko yoon wa muy jaar sababan maanaam mooy échelle yoon bi nga xam ne moom lay jaar ba agsi ci ci ñooña moo tax muy tase fi nga xamante ne mooy mashriq ash-shams maghrib ash-shams ma ma shams a ash-shams ak maghrib a shams ak ainsi de suite maanaam mooy suuf yi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen partie ci juróom benn suuf yi Dul Qarnayni dafa amoon accès ci suuf yooyu noonu moo tax mu amoon tamit accès ci suufu Ya'juuj ak juuja waaye ñun suñu suuf si nga xam ne moom lañu ne loolu nag pour ñun la maanaam loolu am suuf si nga xam ne fa la jinne ne loolu tamit mu nekk beneen yooyu yëpp léeg-léeg jinne yi nag di ñëw fii waaye mënuñu fii toog dëkk fi carrément comme ñun niñ fi dëkkee maanaam borom subhaanahu wa ta'aala dafa def kiiraay dafa def kiiraay suñu diggante ak ñoom maanaam ngir ne jinne yi li tax sax ñoom kas néew ñu am capacité boobu li tax moom mooy ne ñoom dañoo bokk ñun sharia bi ñuy tëral borom bi subhaanahu wa ta'ala yabal yeneen bi sallallahu alayhi wa ci ñun comme ni ko yabalee ci ñoom maanaam ci sharia ci zahir rek déjà loolu moo tax jinne yi ñoom ñoo gën a am accès ci suñu suuf si waaye su dul loolu ñoom duñ sax am accès ci suñu suuf si comme ñun ni ñu ñàkkee am accès ñoom ci seen suuf léegi nag mu daal di def ne euh, yéen yàlla Souleymane moom jamonoom particularité bi mooy buntu bi nga xam ne mooy kiiraay bi doxoon ci diggante suñu suuf ak seen suuf ñoom borom subhaanahu wa ta'aala da kaa yëkkati woon loolu moom moo tax ñoom ñu daan dëkkandoo ñu daan dëkk ensemble. di daan mën di gisante daan nekk daan dox ay maanaam ñun ñëpp dañ amul woon kiiraay te pourtant jamono yent yàlla Daawuda alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne mooy baayu yent yàlla Sulaymaan alayhi salaatu wasalaam maanaam loolu amutoon kiiraay boobu noonu diggante yooyu loolu amutoon période boobu dong la borom subhaanahu wa taala yëkkati lool loolu mu bokk ci nguur gi ko yàlla ma mayoon bokk na tamit ci nguur yi ko yàlla ma mayoon moom mooy ngelaw li nga xam ne moom la ko tàggataloon ak picc yi ñoom ñëpp ñu doon ànd ak moom ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala tudd na ko ci alquran waaye li nga xamante ne nag mooy comme yenente bi sallallahu alayhi wasallam xam na loolu lii day tegtale ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam am na nguur gu tollu noonu waaye buggu ko feeñal moo tax mu ne ma fàttaliku lu yent yàlla Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam ñaanoon moo tax ma daal ma nee na ma nee na euh, fa raddahu ma daw yi borom buur yàlla daal koy delloo xaasiyan muy aji torox maanaam mu daal di koy delloo mu dem yoonam mu ne summa qaala an-Nadr ibn summa qaala topp na qaala wax na an-Nadr ibn Shumayl maanaam fii li tax moom mooy ne le fait imam al-Bukhari li tax mu indi xadis bi ci bunt bi mooy li dagan li possible ma man koo jëflante ak maanaam mooy ne koo xam maanaam mooy jinne bi comme le fait que jinne bi boro yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon julli mais ci biir julli gi seytaane ñëw naan da koy jéem a jax-jaxal mu jàpp ko takk ko yeewu ko ci biir julli gi loolu kon day tegtale ne ci biir julli gi am na yenn jëf yoo xam ne mën naa ne waaye sous condition su fekkente ne mooy doo wan ginnaaw xibla bi maanaam loolu lay demee maanaam doo wan ginnaaw xibla bi ba noppi tamit bu nekk loo xam ne day yàgg lool te loolu day tegtale yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kàttan ji mu am ngir ne dafa maîtriser waa ji mais rapidement daan koy daan koy yeew maanaam loolu tamit <laughs> loolu yëpp day wane maanaam li nga xamante ne noonu la noonu la amee kattan ci eh, sallallahu alayhi wa sallam mu ne summa topp nag qaala wax na am nadr ibn Shumayl rahimahullahu taala mu ne fa za'atuhu googu mu wax maanaam bi zaali te ñu koy bindee ay ci zaal ay li muy tekk mooy xanaqtuhu xot naa ko waaye fa da'atuhu bu dee baat boobu noonu la min qawlillahi dafa jóge ci wax gi nga xam ne moom la buur yàlla wax naan yawma na maanaam mooy yawma yud'una ila naari jahannama da'a comme ni nga xam ne noonu la nekk ci sooratu Tuur mooy bis bi nga xamante ne ñoom yéeféri yu da'una def na leen jañ maanaam li mu teg ko mooy ay yudfa'una def na leen jañ ba mëx leen mu ne waaye nag wa sawaabu li jub nag mooy fadaatuhu maanaam kon ma dama ko xoj mu ne fadaatuhu dama koo bëmëx yi jañ ko illaa lulu annahu naka moom kaza lii la nekk xaala mu ne bi tashdid bi tash bi tashdidil ayni ci euh, euh, ñu saddal sadd ayn bi wattaa yi ak taa bi fa da fa fa fa fa fa da'attuhu maanaam noonu la ñëwee ci xadis bi moom nag jàpp na ne euh, da da fa da'attuhu la wa wallahu a'lam mooy xadis bi imam al-Bukhari rahimahullah indi woon na ko xadis numéro quatre cent soixante et un euh, gisoon nañ ko imam euh, al-Bukhari dina ko indiwaat rahimahullah xadis numéro trois mille deux cent quatre-vingt-quatre trois mille quatre cent vingt-trois ak quatre mille huit cent huit imam Muslim indi ko xadis numéro cinq cent quarante et imam Ahmad indi ko xadis numéro sept mille neuf cent soixante-neuf kon day gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ci indi mooy borom saxiix yi nga xam ne ñooy borom sunanul yi ñoom indiwuñu ko rahimallahu al-jamii mu ne baabun izan falatat ad-dabbatu fi as-salah baabun bunte ngi nii izan falatat su rëcci ad-dabbatu dabba gi fi salaati ci julli maanaam nan lay def tey bu ma doon julli ba yàgg ma daal di gis maanaam fas wi nga xam ne moom laa yeew wala sama gëléem gi wala yu mel noonu nara daw rëcc boobaa na may def boobaa ah, naka noonu tamit su fekkente ne maanaam te loolu dañ koy xiyaas ci lépp loo xamante ne dafa nar a yàq maanaam dafa dafa nar a yàqu sama alal gi mi ngi nar a yàqu wala mbir moo xamante ne dama ko war a toppatoo mi ngi nar a yàqu masalan ma jël sama dossier boo xamante ne bu am solo la ma teg ko sans wet di julli mu jekki-jekki rek mu gis crise yi commencé naaw ana nan laay def maanaam loolu ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yu mel noonu la masalan euh, comme masala bi nga xamante ne moom la mbayee nii ak sable yi di wax maanaam mooy bi nga xamante ne dañoo toog nara a reerandoo euh, teg euh, nar julli dégg nga wi ñëw nar a nar a lekk nar nar reer reer ah yooyu naka la ñuy def loolu ah mu waawaa mu ne waqaala wax na Qataada ñu di amata as-Sadusi rahimahullahu taala mu ne in in uxiza bu fekkente ne te jàpp nañ saw bu yërim yat baaw dana topp ak saariqa sàcc bi waya daawte mu bàyyi ak salaatu julli gi maanaam maanaam mu ne bu fekkente ne nit ki day julli ñu daal di ñëw këf yërim wala boog ñu jël alalam wala yu mel noonu bu boobaa est-ce day bàyyi day julli continuer julli comme ci julli la ne wala lu muy def mu ne déedéet day bàyyi julli ji daw topp ji sàcc bi maanaam boobaa noonu lay def kon loolu li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko dañuy gis ne li tax mu indi bunt bi mooy di maanaam loolu yépp la ci nammaale dafa fekk ne xadis bi muy indi ci kanam maanaam mooy xadisu sayyidina euh, Abu Barzah al-Aslami bi radiyallahu anhu dafa fekk ne moom daabbaam moo naroon rëcc waaye fii mi nga xamante ne moom la ci nam rek mooy ne lépp loo xamante ne lu nar a yàqu la ci alalu nit ki maanaam ak tamit masalan tey loo xamante ne léegi maanaam lu ko nar faagaagal la léegi nag mu def tey bu fekkonte ne moom mooy imam bi parce que bu fekkente ne man rek maay julli wala boog ma muum laa loolu acte bi day daal di yomb mais su dee man maay imam bi nag léegi dossier bi nara a daw daw léegi lu may def wala boog alal bi waa ji ñëw Euh, sama alal ji nga xam ne moom laa teg fii wala sama saag bi nga xam ne teg naa ko fii liñ ci nekk ma li ma am presque lépp ci la nekk sama dossier yi important yépp ci lañ nekk waa ji ñëw rek këf ko daw maa ngi ci biir julli gi mais imam bi ana naka laay def loolu li nga xamante ne moom lay def boobaa day daal di def istixlaal maanaam mooy day daal di wax keneen na ko na ko na jiite moom mu daal di daw dem jàpp ji waaja wala boog bu fekkee am na ñeneen ñu ko mën a jàpp ci diggante bi waaye loolu yëpp boroom xam-xam yi tamit rahmatullah alayhi liñ ciy wax mooy ne su fekkente ni yë maanaam waaji euh, du mooywul xibla te yàggul tamit trop maanaam daw gi yàggul waaye waaj du mooywul xibla bu boobaa <coughs> julli gi day daal di maanaam day di mën a baax waaye su du mooyoo xibla rek julli gi dootul baaxati comme li nga xamante ne noonu lay nekkee noonu la ko waxe fii comme lii nag moom mooy exactement tey bu fekkente ne xale moo nar a dugg ci taal bi wala nit nar a gaañu ci fenn wala yu mel noonu te amul comme silmaxa nar a tàbbi ci teen wala ci kàmb ak ñu mel noonu nga xamante ne yow mënoo def leneen boobaa da ngay daal di dagg julli gi waaye ni ñuy daggee julli gi bu boobaa mooy da nga naan asalaamaaleykum daal di daal dem bu boobaa nga daal di am li nga xamante ne moom mooy li nga jot a julli mu nekk loo xamante ne ak naafila lay doon ci yow wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaabi ilayhi haddathana Adam te moom mooy ibnu abi Iyaas al Asqalaani rahimahullahu ta'ala topp mu nekk Baghdadi ginnaaw ah, muy Abul Hasan rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna cent trente-deuxième année génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Shu'ba moom ibn al-Hajjaj gisoon nañ ko léegi mu ne qaala haddathana al-Azraq ibn Qays te moom mooy al-Harithi di waa Basra topp mu nekk ginnaaw ga mu nekk waa Kufa mi ngi génn àdduna ci ginnaaw cent vingtième année yi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala mu ne kunna nekkoon nañ bil ahwaz ahwaaz al ahwaaz li ci gën a wér insha allah mooy ne maanaam aw tund la du benn dëkk kese comme ni ko alxaafis bin xajar waxee rahimahullah mais aw tund la boo xamante ne dafa dëkk dafa nekk diggante Basra ak Faris maanaam Perse maanaam ci diggante boobu foofu la nekke maanaam ay dëkk yu bari la yu ñu boole ñu tuddee leen al ahwaaz euh, mu ne nu qaatilu ñuy xeex al xaruriya ñi nga xam ne ñoom ñooy xaruriya maanaam ñu nekk tamit waa xarawraa maanaam ci diggante tam maanaam diggante boobu tamit la nekk diggante Basra ak Kufa la nekke maanaam eh, ci dëkk Harura maanaam benn dëkk la bu nekkee sax ci goxu Kufa bi ci région bi foofu la gën a nekke eh, foofu nag xawaarij yi ñoom ñoo fa nekk xawaarij yi moo tax ñu tuddee leen maanaam comme foofu lañ daje woon ñoo tuddee loon Haruriya maanaam ñu dëkk ci Harura mu ne fa bay naa rek ci diggante bi nga xam ne anaa man ala jurufin naharin naharin maa ngi ci peggu dex ah isa fekk rajulun am benn waay boo xam ne yu salli mi ngi julli wa isa fekk nag maanaam mi ngi julli te fekk li jaamu dabbatihi li jaamu maanaam ngalabu dabbatihi dabbam bi yadihi mi ngi ci loxoom maanaam gëllee moom la yoral ngalab bi nekk ci loxoom muy julli fa jaalat mu daal di nekk nag ak dabbatu dabba gi tunaazi'uhu di jañanteeg moom di tukkoog moom <laughs> wa jaala mu nekk moom it mu lekk yet boowaxaa di ko topp qaala Shu'ba sayyidna Shu'ba euh, imam Shu'ba rahimahullah nee na huwa Abul Barzak al-Aslami maanaam kooku nag kooku kan la woon mu ne ndekk kooku noonu moom sahaaba bi la radiyallahu ta'ala anhu muy Nadrat ibn Ubayd ibnu Abid muy Abu Barzak gërëfiéc Abu Barzak al-Aslami radiyallahu ta'ala nekkoon waa Madina ginnaaw ga mu nekk euh, waa Basra génn àdduna soixante-cinquième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na bi nga xamante ne moom la fa jaala mu daal di nekk rajulun benn waay minal xawaarij ci xawaarij yi yaqulu mu naan allahumma yow buur yàlla yu mit tur yi rafet melo yëkkati ifal bi hada ifal defal bi hada cheikh ci paa bii nii def ko nangam maanaam eh, maanaam defal nangam def ko nangam maanaam xawaarij yi maanaam ñoom maanaam li muy rek mooy eh, eh, xoolal kii day foowee diini ji maanaam comme ni mu nekkee ci xoolal ma kii di foowee diine ji rek nga xamante ne mi ngi yor kii wu dabba bi mi ngi nar a daw mu au mu mu mu mu julli concentré wu ci julleem bi muy naan day toppatoo li nga xamante ne moom mooy gëllee moom ngi nar a daw maanaam loolu nag mu naan kon nag ah kii daal def ko nangam ak nangam teg ko nangam ak nangam lool tamit mandarga la ci nga xamante ne maam dañoo xat xol te dañoo nekk ñoo xam ne maanaam dañoo yor jikkoy xawaari bi mooy ne ñoom. Euh, ci wàllu diine xattaa loo xamante ne diine dana koy maye sax ñoom dañ fay nekk maanaam di ñaan nit ñaan te dañoo ga maanaam di ñaan ci kaw nit ñi te dañoo gaaw ci ñaan kaw nit ñi au lieu maanaam ñoom ñi dañ leen di dañ dañ leen di ñaan yàlla yàlla na leen yàlla teg def nangam ak nangam alors que déedéet maanaam li ñu li ñu war a def mooy xanaa ñu ñu ñu daal di yem rek ci ne ah nangam de jaaduwul maanaam wax ne nangam jaaduwul te li gën a màgg sax mooy xanaa ñu ñaanal leen waaye amaa nag di ñaan yàlla ci seen kaw loolu moom dékkut loo xamante ne lu yelloo ci julli ñi la rawatina nit ñu baax ni maanaam ngir mi ñaan googu bu du du ñaan goo ñaan ci kaw nit rek day nangu de déedéet boo ñaanee ci kaw nit ku baax mbir mi mën nay këpp ci yow loolu tamit lu mat a euh, bàyyi xel la léegi nag bi nga xamante ne euh, fa lamma ba nga xamante ne in sarafa la dellu si ak cheikhu sëriñ maanaam paa bi xaala mu ne inni naka man sami'tu dégg naa qawlakum seen wax maanaam loolu tamit day wane ne maanaam mi nga xam ne bi mu dellu see daf ne ah waaw dégg naa nag li ngeen wax waaye wa inni te naka man maa ngi leen di waatal xasawtu xare naa ma rasulillahi ànd ak yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam sitta xazawaatin juróom benn xare aw wala boog sabaa xazawaatin juróom ñaari xare wa wa ak juróom ñett maanaam juróom benn wala juróom ñaar wala juróom ñett amma ci riwaay bi gën dëgër maanaam mooy ne juróom ñaar la maanaam lool ci lu amul benn sikki sàkk waaye wa shahidtu te seede naa taysiruhu ak yombalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàgg naa di ànd ak moom maanaam ànd naa ak moom yamuma ci daan ànd ak moom mais bokk naa ci ñi ànd ak moom ba juróom-ñaari xare yoo xamante ne xeex na ko man dem naa bokk naa ci te gis naa ni mu daan yombale maanaam doon toon jafeñal te loolu noonu lu mot a bàyyi xel la maanaam ci ne mbir mi tamit dafa yomb moo tax mu am yu ñuy mayee ak yoo xamante ne eh, masalan nit mënul nañ ni masalan julli moo ëpp solo lépp kon eh, bu sa alal ji naree yàqu tamit julli la déedéet mbir mi yëgut niveau boobu maanaam bakkanu nit a ngi nii waaj a dee eh, waaye julli moo ëpp doole lépp déedéet demal nga sauver ji nit ki ak yu mel noonu maanaam loolu dafa nekk loo xamante ne lu mat a bàyyi xel la am maa nag mbir yi nag dañuy ëppante doole sauver nit ki masalan moo ëpp doole euh, sauver euh, alal ji dégg nga euh, mu ne waaye wa inni waaye naka man kuntu nekkoon naa an uraj maanaam nekk gi ma nekk an uraja ci may delloo di di delloo si ma dàbb di delloo sénte ma dàbbate ak sama dàbba gi a ahabbu moo gën a sopp ilayya ci man min an adaaha ci ma bàyyi ko tarji'u euh, muy muy muy dellu moom ilaa ma li saha ilaa ma la fiha ci rëcc gi muy rëcc fa yasuq bu ko defee mu xat alayya ci man maanaam am na sax ci yeneen riwaaya maanaam li muy wax mooy ma ba man mooy xëccanteeg moom ba delloo si ko wax téyu ko takk ko yeew ko man di loolu moo ma gënal ma bàyyi mu rëcc parce que am na ci yeneen riwaay mu ne boobaa sama bisu lëmm laay dox pour mën a yegg sama jot maanaam bu alors que bu ma waree daal ba bi maanaam loolu yëpp du ma ci fekk waaw te loolu noonu tamit lu ma tabaay xel la maanaam loolu moom la ko wax ne kon nag loolu bu boobaa day daal di bàyyi julli gi dem def dem toppatoo ji loolu loolu moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi suñu buntu bi imaam al-Bukhari moom rek moo solo xadis bi ci waa asxaabu kutubu